alimamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu deg ci xadis mille quatre cent quarante-neuf mu ne wan abi waqidin al-Haaris ibn Awf radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam baynama huwa jaalisun fil masjidi wan naasu ma'ahu ida aqbala salaasatu nafar fa aqbala isnaani ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhahaba waahid fa waqafa ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa amma ahaduhumaa fa ra'aa furjatan fil halaqati fa jalasa fiihaa wa amma al-aaxaru fa jalasa xalfahum wa amma as-saalisu fa adbara daahiba falammaa faraga rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala alaa uxbirukum ani nafari salaasa ammaa axaduhum fa awaa ilallaahi fa awaahu llaah wa amma al-aaxaru fastaxyaa fastaxyaa Allaahu minhu wa amma al-aaxaru fa'arada fa'arada Allaahu anhu muttafaqun alayhi am na it fa awaa ilaa Allaah fa awaahu Allaah aw fa aawaahu Allaah am na la mi ñu ne fa aawaa ilaa Allaah fa aawaahu Allaah kon walillaahi alhamdu wal minna mu ne hadis mille quatre cent quarante wa an Abi Waaqid mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne Abu Waaqid la tuddoon moo doon dàkkantalam al-Laysi ah ah al-Laysi bokkoon ci waa Lays ah, rahimahullahu ta'ala muy Lays ibn Bakr ah ibn Abd Manat ibn Ali ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ma'ad Ma'ad ibn Ma'd ibn Adnan voilà Abu Waqid moo doon dàkkantalam loolu la siiwee woon e, moom nag al imaam ne al-Harith ibn Awf la mooy moom li mu tànd mais am na ñu ne non non du al-Harith ibn Awf al-Harith ibn Malik la am ñu ne non Malik ibn Awf la tuddoon am ñu ne non bàyyi leen ngeen Awf ibn al-Harith la waaw. <laughs> radiyallahu taala anu en daal boo ne Abu Waaqid al-Layth gaa yi moom xam nañu ko moom lan gaa yi na ko xam hadith mooy ñiy toppatoo hadith lañ lay wax sinon koo xam dañ naan daa siiw hmm? Tabuk ñoo nettaloon Tabuk bañ ñëwee yeneen saa sam gis benn baag bu ñu lonk borom Bulughul Maram mu ngi koy indi benn baag boo xam ne euh, bu lonku la yeneen saa salaam daal di eh, ci ut ca ndox ma yoo yële ah, moom Seydina wa Mawlana Abu Waqid eh, al al al al Laythi rahimahullah ah, eh, salama la woon ah Salamatu ibnul Muhabbiq la woon non kook salama la woon <laughs> Salamatu ibnul Muhabbiq la woon voilà waaw kooku c'était Salamatu ibnul Muhabbiq voilà wala jaawale voilà Abu Abu Waqid al-Laythi en tout cas ku euh, hadis moom hadis bi mu andi woon mooy maa quti'a min al-bahima voilà boobu la bokkul ak bële bële abu <laughs> moom maa quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit voilà hadis boobu leen di woon ci Bulughul Maram baabul miyaah yi foofu la nekk voilà lu ñu dog ci bàyyi ma boo xam ne mu ngi dund nga ñëw dagg ci lenn bëgg ko soos saay loolu medd la <laughs> waaw waaw ñëw njoof ci poojub xar mi taw xar mi ngi dund naan madam nga saay yow du loolu daa daa cruel sax <laughs> yow xar bi ga ga gaañ ko mu am ngandum blessure ndax benn ndawal boo soxla ci moom hmm? wal iyaadu billah teg di dëndu ganaar gi te ganaar gaa ngi dund saay kooku manoo ci tacos <laughs> blanc de poulet boobu wal iyaadu billah <laughs> medd la voilà kooku abu waqid nii la woon won mu ne waan abi waqid al harith ibn awf radiyallahu anhu kon gis nga turam moom imaam lii la tànn Ah, anna rasulallahi kenn ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam baynama huwa jaalis da nga xamante ne benn bés mu toog fil masjid ci jàkk ji bu ne al nag al bopp li la mooy xam nañ ban jàkka mooy jàkkaay Medinatul Munawwara ala sakina afdalu salaatu wassalaam yàlla nañu borom bi yàgg may ñu koy ziyaare eh, di dem ci jàkka joojee amin mu ne wan naasu ma fekk yeneen saa sax mu toogee ci jàkka ji nit ñi ñu ngi nekk moom mooy saxaabaam yi taala anhum wa arda lenn ci saxaabaam yi saxaaba yépp yépp yépp <laughs> mu ne is ci noon rek fujaa iya soudain is aqbala mu daal di dëgmal nafar ñetti nit nafar trois lay commencé jëm dix comme li al imam al hafiz ibn hajar al asqalani bi muy sara lool mu ko salaasa mu ne an nafar bi tahrik li rijal ngir góor ñi nag lañ ko wax min salaasa ila ashra jóge trois jëm waaw mais fii lim ci jublu mooy salaasatun hum nafar mooy ñett ñoo xam ne ñoom mbooloo lañ ñett lañ fa aqbalat naa ni ñaar ñi daal di dëgmal ila rasulillah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dañ doon romb alhamdulillah romb ci jàkka ji ñu gis seen yoneen saa sallam a ngi toog ak sahaaba mi radiyallahu anhu ñaar ñi dëgmal ñëw ci yoneen saa sallam wa dhahaba wahid kanta kenn ki moom continuer ñaar ñi dëgmal nag ñëw ci moom fa waqafa ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñun ñee ñu daal di taxaw ci jataay yonent sallallahu alayhi wasallam fa amma ahaduhuma kenn ci ñoom faraa furja mu gis benn porox ndollo gis benn espace fil xalqa ci jataay bi parce que sa sallallahu alayhi wasallam la doon tooga mooy jaaru kuréel lay doon benn mooy lañ naan kuréel day wër xalqa mooy loo xam ne day wër ci digg bi dara du ci nekk voilà nekkul ne daañoo toog ñiy nekk ci digg bi ñuy dañuy def benn benn cercle benn wërngël voilà ci digg bi dara du ci nekk léegi nag waa ji gis ci niñ wëri noonu mu gis ne am na fu des am na fu am place kenn ki fa jalasa fiha mu daal di dem toog foofu euh, mottali foofu waa malaaxar kantaa keneen ki mu xool xool fa jalasa xalfaw mu toog ci ginnaaw xam naa moom dafa xool gisul place mu toog ci ginnaaw xalqa gi mooy noonu tamit dañ ciy jàng ne noonu lay demee waaw boo ñëwee kuréel yooyu am boo ñëwee fekk mu fees ñu def cercle mu fees yow waroo ñëw léegi dem toog ci digg ba jéggi gaa yi toog ci digg bi non da ngay toog ci ginnaaw voilà kenn la boo ci toog ci ci ci cercle bi ci wërngal fa jalasa fiya kon wa amal axar boog fa jalasa xalfa moom mu toog seen gannaaw wa ama salis kanta ñetteel bi mooy waaja nga xam ne moom moo jàlloon dem yoonam Euh, fa adbara mu wone ginnaaw zahiban daal di euh, wëy dem yoonam <laughs> fala maa farax fekk yoneen saasan dafa yittewu woon dafa newoon doon jàngale doon wax doon am lum doon leeral ci diine ji doon wax ah, fala maa faraxa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne ci la noppi pare moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne alaa ukhbirukum ndax duma leen xabaare anin nafari salaasa ndax duma leen xabaare mbiru ñetti mbooloo ñetti ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom seen xabaar mooy ñetti te ñaar ñi ñu ngi toog ci mbooloo mi di déglu kenn ki moom dem na yoonam waaw ama ahadu amma mu ne amma ahaduhum kanta kenn ci ñoom fa awa ila allah a ah, fa awa ah, ila allah fa awa ila allah fa awaahu allah voilà loolu imaamul kii mu ngi koy mu ngi koy lijjanti ñoom imaamul hafiz na ko noon al imam al an-Nawawi awaa ak awaa ndax ñaar la yoo xam ne ñaar yëpp dañoo ñëw ci alquran fa awaa ak fa awaa moo tax imam an-Nawawi mu ne qawlu sallallahu alayhi wasallam amma ahaduhum fa awaa ila Allah fa awaahu Allah mu ne lafza awaa bil qasri mooy awaa waxoo a awaa mooy hamzatul qat'i awaa wa aawaa bil madd am na aawaa hakaza riw riwaay mu ne naka nii la mooy benn daa dafa awaahu awaa ilallah beneen wa aawaahu mu ne riwaay bi nii la ñëwee waaw nii la ñëwee nii lañ ko solo mu ne wa hadihi hiya al-lughatu al mu ne lii nag mooy lugha bi nga xam ne moo gën a fasaa mooy awaa ila moom la awayta ila firashika boo demee ila bu dee awaahu bu dee day ñëw nag nga xam ne day am complément d'objet day moom awaahu mu ne wa biha te lii jaa al qur'an annahu kaana que bu dee ida kaana bu dee daa nekk laziman kaana maqsura bu dee daa nekk lazim ak mutaaddi lazim mooy verbe transitif ak intransitif mutaaddi voilà bu dee loolu la day nekk Euh, euh, euh, maqsuran mooy awaa la ñëw ah doo awaa awaa ilaa kaana mutaaddiyan kaana mamduudan comme awaa hu intransitive mu ne boobu day nekk li nga xamante ne mooy mamdu awaa mu ne qaala allahu taala borom bi kawe te te yéegu arayta iz awayna ila saxara mooy ca suuratul kahfi waaw yaa xam ne euh, Yusha ibn Nun ba muy wax Seydina Musa alayhi salaatu wassalaam bi naan ko jox ñu suñu atina gada ana jox ñu suñu reer suñu añ bi ndax kat laqad laqina min safarina hada nasaba ndax kat ah suñu suñu voyage bi moom dañ nañ ci ak coono léegi nag ah xéewlu nag jot na mu ko eh, <laughs> ay tay dafay naa saxarati fa inni nazirul xuuta de wa ma ansanihu illa shaytan an azkura voilà mun a ara'ayta iz awaynaa hmm? ila saxarati gis ne awaay naa ila saxara mu ne qaala allahu taala ba pare mu wax iz awal fityatu ilal kahfi awa ila ak awaynaa ilaa gis nga awaynaa iz awaynaa ilaa <laughs> mooy boo xam ne da ngay soxla verbe boo ko waxee foog nga teg ci leen ci kanamam away naa ilaa awa ilaa comme yooyu waaw ak bi mu ne is awal fityatu xam ne ci la ndaw yooyee demoon ca xuntuma fële ca caverne ba euh, ashabul kahfi mu ne wa qaala fil mutaaddi kantaam wax nag bi nga xamante ne nii moom day soxla day jalgati mooy wa awaynahuma ila rabwa wa awaynaahuma waaw nga xam ne day dugal comme la redirect bi da koy dugalaale ci biir id away id a e, id away e, wa awaynaahuma voilà wa awaynaahuma ila rabwa zaati qaraar e, wa ma'i kon loolu ak alam yajidka yatiman fa awa waaw waaw mu ne qaala al-qaadi mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad nee na wa hakaa ba'du ahli al-lugha fiihimaa jamii'an lughatayn mu ne lenn ci boroom eh, l'étymologie langue arabe làkku arabe ñoom daal dinañuy nettali ne ñaar yëpp nag am nañ ci al-qasr wal-madd waaw lan kene fii ñaar yëpp dafiy dox ci hadis bi quoi fa yuqaalu awaytu ne ñaar yëpp a mën a nekk sax awaytu ay mutaaddi yooyu yëpp awaytu ila rajuli man dañ koy wax bil qasri wal mad waaye dañuy wax awaytuhu voilà mu bil mad wal qasr mu ne yooyu yëpp am nañu ne dañuy awaytuhu awaytuhu mu nag wal mashhur li siiw mooy al farq mooy tàqale wax bu dee nekk mutaaddi ak ghayr muta ak mutaaddi wallahu ta'ala a'lam hmm? léegi loolu mooy lan mooy jalasa imam al-qaadi Iyaad mu ne wa indi anna maana huna daxala majlisa zikrillahi ta'ala wa daxala majlisa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam voilà wa majma'a awliyaa'ihi wa ndamma ilayhi wa ma'naahu aawaahu Allah ay qabilahu wa qarrabahu wa qiila ma'naahu rahimahu aw aawaahu ilaa jannatihi ay katabahaa lahu yoneen saa salaam kon bi mu ne ndax duma leen xabaare xabaaru ñetti nit ñooñee mu ne daal kenn ci fa awaa kon hmm, eh, ama xaduma fa awaa ilallah mu daal di dem dugg gis bërëbu sikar bi nga xam ne yàlla lañ fay tudd mu dem ci moom keppaaru borom bi nga xam ne moom mii toogal lañ ñiy sikkar fa awaahu laa borom bi nangul ko loolu daal di ko yiir daal di koy fat waaw wa amal aaxar kooku mooy ko njëkk ki mooy ci gis place benn porox ndoll doom dugg fa wa amal aaxar daal keneen ki lii dañ ci xam ne aaxar kenn comme ñenn ñi naan ci wàllu xa loolu ku mujj ki kese lañ koy wax kenn du ko wax bu dee ñetti nit ñaareel bi kenn du ko wax aaxar ki mujj lañ naan aaxar lii day wane ne dëgërul comme ni ko ñoom imaam an-Nawawi imaam al-Hafiz euh, amaa ñoom waa al-Qadi Iyad di leeral mu ne wa amal aaxar daal keneen ki fastaxiya moom dafa am kersa fastaxiya allahu min dafa am kersa baña def ni kële mu ne ah kon naa toog fii rek mu toog seen gannaaw borom bi daal di doxlanteeg moom noonu al jazaa'u min jinsil amal min jinsil amal waaw pay day proportionnel selon nit ki li nga xam ne moom laa liggéey lu rafet li mu def ndax am kersa ci xadaraay yonent bi alayhi nii mu bañ a nekk di jéggi doq yeeg yooyu wala sax mu nekk fi di bon xaw a ñëw ndax bu ñëwee dugg na amaana kële moom li gis daa gis place mu dem toog moom amaana bu naroon kii tem mu xaw a am ñu mu puus wala yooyu mu ne a ah naa toog fii rek toog ci seen gannaaw loolu kersaak bu mu am ngir boroomam looloo tax am kersa ak weg gu mu weg yonent bari sa sa am boroom bi daal di doxlanteeg moom noonee waaw allahu akbar waaw loo loo waaw loo léegi euh, mu ne nag kanta wa amal aaxar kan daal keneen ki gis nga amal aaxar deuxième wa amal aaxar ki kanta ku mujj ki moom fa arada moom dafa dummóoyu fa arada allah anu borom daal di koy dummóoyu wal iyaazu billah <laughs> waaw dummóoyu bërëbu sikka dummóoyu bërëbu yonent bay saa saam borom bi jéppi la ba dummóoyu la say mbir mooy lam defal ñee yërëm leen yiir leen fat leen hein loolu moom defalu ko kee balal dafa dummóoyu ay mbiram mu ne xadiis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu anna al buxaari na ko noon al imaamu al xaafizu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk mi mooy que ñoom ñaar doon ko solo ñu ne la non al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati te ci yoonam la jaar moom daal dina koy solo ci kitaabul jaami' jaami'us salaam voilà moom foofu la ko indi moom al imaamu Maalik ibn Anas rahimahullah naka noonu al imaamu. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah jaay solo na ko na ko naan kenn nag ci sunanul arba'a al-imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi kese moo ko solo al-imam al-Bukhari ñaari bërëb la ko ni fi mu ko jëkkandi mooy hadith numéro 66 kitabul ilmi baabu man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis mu ne foofu ënd na ko ënd na ko tamit kitabu salat baabu al-hilaq wal-julus fil masjid mu ne bu ñu gisee kitabul ilmi mu ne haddathana Ismaïl mu ne ki ñu nettal mooy Ismaïl wax nañ la hadis imaamu Malik la jógee kon xaaral taalibe imaamu Malik yi ñooy feeñ rahmatullah alayhi tey sëriñu waa ñoom imaamul Bukhari imaam Muslim mu ne haddathana Ismaïl mu ne ki ñu nettal mooy Ismaïl Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi si woon ci ibn Abi Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullah nga xam ne sëru imaam Malik moo doon yaayam rahmatullahi alayhi génn àdduna deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi wala mu ne hadathani mu ne nettali na man dong malikun di nijaayam di malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn abu abdillah al-asbahi al di imamu daaril hijrati borom ngir mi génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi Ishaq ibn abi talha mu jëlee ci Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Abu Talha mel na bàyyi jiit le Seydina Anas ibn Malik wala Abdallah bi di bàyyi Ishaq bi moo juddoon yeneen saa Anas indil ko ko mu daal di koy defal tahnik tudde ko Abdallah moo jur Ishaq mi di Ishaq ibn Abi Talha Ishaq ibn Abdillah ibn abi talha zayd ibn sahl la abu talha tudd al-ansari an-najjari ishaq moom génn àddina lan 130 am na ay wuute rahmatullahi ala al-jami' anna aba murrat mawla aqil ibn abi talib imam al-bukhari mu ne kii mooy mawla aqil ibn abi talib di abu murra di abu murra al-hijazi al-madani al-hashimi moom nañ naan ko mawla aqil waaye à vrai dire aqil dafa doon taqam moom waaye mawla seeru aqil la di yaay ummu hani faaxita bint abi talib radiyallahu taala an ali abi talib ah génn àddina moom abu murra entre l'année soixante-dix ak année quatre-vingt yi eh, ci la génn àddina moom abu murra rahmatullahi alayhi axbarahu mu ne moo ko xabaare eh, moo ko xabaare an abi waqidin moo xabaare kan ishaq jële ci abu waqid gis nañ ko abu waqid al-laythi ñi ne turam mooy al-harith ibn malik imaamu an-nawawi gis nañ moom dana al-harith ibn awf loolu it am na am ñu ne al-harith ibn awf ñi ne malik ibn awf al-madaniyu rahimahullahu ta'ala Ah, kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko waaye nee nañu mu ngi génn àddina fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaada allahu tashrifa ñu ko suul ci maqbaratul muhajirin eh, eh, almeer yi nga xam ne mooy almeer yiñ tudde yu muhajiruna yi radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama baynama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu Eh? iz aqbala salaasatu nafar fa aqbala isnaani ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa dhahaba waahid gis nga fii waahid qaala fa waqafa alaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa ammaa ahaduhumaa fa ra'aa furjatan fil halqa fa jalasa fiihaa wa ammaa al-aakhar fa jalasa khalfahu wa ammaa ath-thaalith fa adbara daahiban falamma faragha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ala ukhbirukum an an-nafari thalatha amma ahaduhum fa awa ila allahi fa awahu allah wa amma al-akharu fastahya fastahya allahu minhu wa amma al-akharu fa a'rada fa a'rada allahu anhu kanta al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj kitaabu salaam baabu man ataa majlisan fa wajada furjatan fa jalasa fiihaa dañuy wax furja di wax farja ñaar yëpp lañuy wax comme ni ko imaam yi leerale rahmatullahi ala al-jamii mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id wax nañ la hadis bi ci imaam Maalik la jaar xaaral sëriñu ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim seen sëriñ yi nga xam ne taalibe lañ ci imaamu Maalik ñëw gis nga fële Ismaa'il ibn Abi Uways yaa ngi gis beneen ponkal mu ne haddathana imaam Muslim Qutaybatu ibn Sa'id de Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah at-Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah rahimahullahu taala gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent Malik ibn Anas fii ma quri'a Ali mu jële ko ci Malik ibn Anas min ngi sànq imaamu daaril hijrati ci li nga xam ne dañ koo koo am nga Ismaïl da ne sama nijaay moom Malik moo ko nettali loolu nag imaam Malik defalu ko ñu bari de <laughs> waaw waaw <laughs> imaam Malik jàngalewul ay hadis toog di am na nag ñu ngi ko defal am na ñoo xamante ne comme euh, al-Qanabi dafa jàng xaaj bi boo mu Muwatta imaam Maalik jàng xaaj bi am na ñoo xam ne imaam Maalik da leen defal fawir waaw ndax dañoo al-Qanabi moom moom la doon wax ne <laughs> dañ ne ko mu ngi ñëw ñu ne waaw mbaay ñu ne ko mu ngi jege mu qumu ila xayri ahlil ard jóg leen ñu gàttandu ki gën ci waa suuf te taalibeem njëkkat <laughs> voilà kee moom ni kee moom euh, jarbaatam la mais Qutayba dane ci li nga xam ne moom lañu jàng ci imam Malik ndax noonu la doon jàngale ci cosaan noonu la doon def waaw day toog li nga xam ne jàngkat bi di jàng naan ko yaa jële ci sa sëriñ sàngam mu wax li ma wax ko càlla lay wax yépp waaw léegi euh, mu ne waaw kon ci li nga xam dañ ko doon liir ci moom loolu mooy arb an Ishaq bokk ci euh, anwa' tahammulil hadith façon yi nga xam ne lañuy yenoo la ñuy jëlee xam-xamu xadiis bokk na ci al ard mooy gaaral bi nga xam ne moom la ñuy ki nga xam ne mooy kiy jàngale day toog ñu defal ko loolu qaala kon ñëpp di déglu an Isaaq imaamu Maalik an Isaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ ko sànq an Abaa Murra mawla Aqiil Abi Taalib axbara gis ta'ala an Aqiil an Abi Waaqid laysi mu jëlee Abu Waaqid al-Laysi radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam baynama wajada fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala nafarun thalatha fa aqbala ithnani ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhahaba wahidun qala fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha wa amma al-akharu fajalasa khalfahum wa amma ath-thalithu fa adbara dhahiba falamma faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alaa uxbirukum an innafari salaasa amma ahaduhum fa awaa ilaa allahi fa awaahu allah wa amma al-aaxaru fastahyaa fastahyaa allahu minhu wa amma al-aaxaru fa a'rada fa a'rada allahu anhu al-imaamu al-xaafidu kon mu ngi noonu noonu lañu ko solo al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne al imaamul haafizu an-Nawawiyu eh, rahimahullahu tabaaraka wa mu ne eh, léegi lëkkaale mag suñu bunt bi mooy ngëneelu jataay yi jataayu sikkar yoo xam ne dañ fay jàngale moo xam alquran la ñuy jàng wala dañuy sikkar waaye subhaanallah allahu akbar du mel noonu wala di def ay salaatu ala nabi wala di jàngale diine yooyu yëpp jataayu diine la wala di def ay tafsir alquran wala di jàngalante alquran di jàngalante yooyu ah ngëneel gi ci nekk ah tax ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dëgmal ci yonent saa salaam ci jataay bi kenn ci borom bi da koo fat ki ñëw toog ci gis benn porox ndool la mu toog keneen ci am kersa toog borom bi am kersa ci moom kon euh, euh, <laughs> léegi mooy loolu kantaa ka mooyu moom loolu mooy lëkkaale kon loolu ñoom ñu def di wane kon wan nan mi ilaa mulazamatiha kon kay dañuy xemmee noonu ñu ñuy takkook jataay yooyu gis nga ngënee li ñu am ñaar ñooñu kanta wan nahyi an mula an mufaraqatiha li ghayri uzr ak tere bu ñuy tere ngay tàqale ko moom ci loo xam ne amoo ci benn ngànt mooy waa ji ñetteel gi lu mu def moom dafa wane gannaaw dem yoonam yoneen saa saa nee na fa aaral allah borom bi daal di koy dummóoyu waaw loolu mooy bu dee da ngay mooy gataay yooyu te amoo benn ngànt di ko jëndee film ci ay telom wala sax ay ay ay ay yëfi caaxaan yooyu yow na la leer ne mooy borom bi du mooy na say mbir wala iyaazu billah <laughs> waaw waaw waaw parce que ku nekk rek la la yitteel moom ngay lool kullu hizbin bima ladayhim farihun la borom bi wax mbooloo mu ne <laughs> la ne fa moom moom la ñuy bëgge yow la ne fa sa xol la gën a doo ëpp doole foofu moom ngay bëgge waaw bu dee ak match bi moo ëpp doole ci sa xol moom de toute façon boo fekkee foo xam ne dañu fay sikkar bërëbu sikkar moo xam ci jàkka la wala ci kër wala fenn wala foo xam dañuy jàngal xadiis saa sa wala alquran dañuy wala di kii yooyu wala di waxtaane lu jëm ci wàllu diine wala di jàngale dundug yoneen saa yooyu yooyu bu bu gënu la dëgër sa xol da koy du dem ca la nga xam ne moom moom ngay bëgge te moo fees sa xol muy caaxaan yi lamb ji waaw tu préfères seetaan lamb baal yi waaw loolu day lenn lay wane moo ne yow sa xol looloo ci doole loolu kese la waaw